kullu zaati hamlin hamlaha képp koo xam ni ëmb na tamit foo man di tollu deux mois nga am un mois quatre mois àgg na à àggul da ngay wasin ndax bés boobu mu ne dañoo bàyyi yooyu yépp ndax bés boobu moo tax ma bàyyi yooyu waaye ñi waa ngi wàcc yàlla ne wala nahnu a'lamu bi tibi ta'ami min kathirin min akili waat naa ne ñoo gën a xam lekk gu neex ci ñu bari ñu koy lekk ñoo leen ko gën a xam waaye nag mu ne leen wa nii mu ne tamal la as astabqi tayyibaat yi mu ne man nag damay desal samay yu baax sama lekk yu baax ak yooyu dama ko fiy desal di ko fi bàyyi dama koy bàyyi ndax lan mais dama koy bàyyi ngir beneen bés boo xam ne du bés yi ñu nekk yeneen bés laay xaar ba pare moom Seydina Umar ibn al mu wax wax ju am solo wax ju ama am solo la ci teg mu ne la inni mu ne mel ni dañ ne ko waa lu tax ngay def loolu lépp mu ne li li annii ndax man Omar sami'tu dégg naa allahu buur yàlla subhaanahu wa ta'ala yaquulu kawe na tedd na ta kawe na wa jalla di wax an aqwaamin ci ay nit naan adhabtum tayyibaatikum fi hayaatikum ad-dunya wastamtam wastamtaatum biha suuratul ahqaaf aaya 20 mu ne ndax man Omar dama dégg borom bi subhaanahu wa muy wax ci ay nit di wax ay nit naan leen di wax ak ñoom naan leen adhabtum yóbbu ngeen tayyibaatikum seen yu teey fii xayaatikum dunya ci seen dundu gu jege gële di àddina mooy yéeféer yi bu leen koy wax allaaxira mu ne man dama dégg sama borom di ko wax ay nit di wax ak ñoom naan leen adhabtum yóbbu ngeen dem ngeen li ngeen amoon yépp noose ngeen ko ca àddina xalaatu ngeen woon bés bii di bésu yawmal qiyaam adhabtum yóbbu ngeen fa tayyibaatikum seen yu teey yi ta baax fi hayaatikum dunya te seen te seen àddina ga nga xam ne mooy gu dese gu doya di ga te gaaw a jeex te suufe wastam tantum ngeen bànneexu bihaa ca yooyu moom nag mu ne moom Seydina Omar fa inni man Omar axaafu dama ragal an uqaddima tayyibaati fi dunya damay ragal sama yu baax yooyu yépp an uqaddama tayyibaati ñu daal di may jiitalal andil ma sama yu baax fii ci àddina boo gisee ma bàyyi yooyu yépp mooy ne yooyu yooyu laay ragal ñu andil ma ko fii wala yakunu li inda allahi fil aaxira te tamit yow alaaxira bu ma demee foofu duma fa am dara looloo tax ma bàyyi lekk gu neex gii moo tax moom Seydina na ibn al benn bés toog na bi nga xamante ne nii ci la sécheresse bi mettee biñ la waxoon noonu moom Seydina Omar ibn al benn bés mbir mi metti mu raylu ak gëléem ne nañu ko séddale biir Madinatul wara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ne nañu ko séddale ndax nit ñi sonn nañu xiif nañu ne nañ jël ci baytumaal daldi rey ci gëléem yooyu daldi koy séddale moom nag bi nga xamante ne nii ci lañ def loolu mu ñëw këram biñ ko defee mu doxi yi mu war a dox ba agsi këram moom ànd ak aslam mu ñëw ñu tegal ko añam tegal ko ko wala daal tegal ko paa bi ngir mu lekk ndax ñëwul nekku fi woon mu gis bool bi mu ngi fees dell am yàpp yu baax boosu géléem gi daanaka ci la ne ak yàpp yi baax ci gé ci géléem gi bi ñu ko ko tegalee mu toog mu ne baxin baxin bi salwaali ana in akaltu tiba tayibaha wala tibaha wa taraktu linnaasi karadiisaha yaa aslam irfa anni hada taam watinii bi xubsi wa zeytii fa wallahi inna taamakum hada calaya xaraamun xatta yashbaca minhu atfaalu almuslimin moom Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bim ñëwee ñu tegal ko palaa bi ginnaaw bi ñu rayee géléem googu daal di koy tasaare ci madinatul munawwara ala saakini ya afdalu salaatu wassalaam mu ñëw fekk bi mu demee ba ñëw ñu taajal ko ndabam mu toog xool gis li gën a baax ci ay yàpp wu baax nekk ci ndab mu ne baxin baxin ay wan man yéemu na ak yi bi sa aka bon ak alwaali way aka bon ki nga xam ne moom mooy ki jiite ki nga xam ne mooy kilifaay nit ñi nekk ki nga xam ne mooy xalifa bi bi sa aka bon alwaali man mi nga xam ne maa jiite ana man in akaltu mais kan laay bon bu dee damaa lekk tayyibaha wala tayyibaha li baax ci ndawal li ma lekk li ci baax wa ci linnaasi karadisaha nit ñi nag ma jël mbaq yeeg yàq yeeg yooyu daldi leen koy jox bu ma lekkee lii de man maa bon ba pare ne yaa aslam ne aslam irfa anni hadha ta'am dindi fi yor yi jëleel ma ko fi waxti nii te nga dem indil ma bi xubsi sama mburu mi ma xame wa zayti ak sama diwlin li indil leen ma sama diwlin jooju diwlinu olive jooju indil leen ma diw jooju indil leen ma diw ji ak sama mburu mu wow moom ma doon am te lii nii yàpp yii di tëmb ka bax di neex ak gi gilli jëleel ma ko fi ci riwaaya bi dane sax da dem jëlal ndam li nga dem ci waa kër sàngam nga dem ci ñoom ba yóbbul leen ko ci awaali madina ci quartier boobu ci madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ne ndax ñoom ñetti fan a ngi gisuma leen sama turne yi may def comme que nit ñi ñàkk dafa bari ñetti fan a ngi tournée ma ngir lijjanti seen mbir bool bii ñu ma tegal yàpp wi gën baax ci mbir yi nekk fi andil ma sama mburu andil ma sama mburu mu wow ak sama diwlin ma lekk ci loolu te nga jël bool bi dem ba foofu nga jox ko ñooñu ndax noonu ñoomu ko gën a soxla ay way jëlee ana kan mooy mel nii yaa Omar radiyallahu taala anhu ayu tiradin min al bashari kaana ana waay kii ban façon nit la woon moom Seydina Omar ibn al-Khattab moom mi nga xamante ne nii yàggoon na aka bari woon lum doon toog di wax ak boppam di daldi ñëwaat ci boppam moom seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi bari woon na lum doon toog di waxal di wax boppam di yeddu boppam moom seydna Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah naan kuntu wadi'an kuntu wadi'an naan ya ibn al-Khattab da doon toog di wax ak boppam naan ya ibn al-Khattab e yow ibn al-Khattab kunta daallan nekkoon nga koo xamante ne nii ku réer nga fahadaaka Allah buur yàlla daal di lay gindi wa kunta dhil uh, kunta dhillan fa a'azzaka nga nekkoon koo xam ne ku doyadi nga woon doonoo woon dara yàlla daal di lay yëkkati summa sirta ala riqaabi naas ginnaaw gi yàlla subhaanahu wa def la nga nekk ci loosu nit ñi daal di leen jiite ay maada taqulu li rabbika gadan yaa omar ay wooy ana lan ngay wax sa boroom ëllëg ya omar aka bari woon lum doon toog moom Seydina Omar ibn al di wax wax yooyu di ko wax ci boppam naan moom ana lan ngay wax maada taqulu li rabbika gadan ya Omar ana lan ngay wax lan ngay wax sa boroom yow Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardaahu wa anna bihi xam naa dañuy fexe moom moo tax wax jooju la doon wax naan kuntu wadi'an fa rafa'aka Allah wa kunta dallan fa hadaaka Allah wa kunta dalilan fa a'azzaka Allah famaa taqulu li rabbika ghadan idha ataytahu naan di wax ak boppam naan yow danga nekkoon koo xam ne ku doya di nga woon suñu boroom wàcc nekk ci suuf suñu boroom daal di lay yëkkati yow Omar wakkoon nga nekkoon dal lan ko sànkute réer fahadaaka Allah buur yàlla daal di lay gindi dugal la ci lislaam wakkoon te nga nekkoon koo xam ne doo woonoon dara fa a'azzaka Allah yàlla daal lay yëkkati féete la kaw waaye tamit daldi lay teddal ginnaaw bi nga tekki woon dara fama xoolu ana lan ngay wax li rabbika sa boroom xadan ëllëg ida ataytahu boo ko dikkalee loolu mooy li nga xam ne moo nekkoon on soodatawul azbatal atira moo nekkoon li nga xam ne moom doonuloon deñ di ko wax ci boppam di ko répété ci boppam moo tax Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu nee na mas naa dugg moom ànd ak moom naa Omar ñu dugg benn tabax benn kër nii ñu dugg benn zaaru tabax la bi ñu duggee sama diggante bi ñu duggee après mu nekk ci beneen côté bi sama digganteeg moom am benn barrière bu dox sama digganteeg moom moom naa Anas radiyallahu taala anhu nee na maa ngi dégg moom mu nekk foofu Seydina Omar naan la tattaqiyanna yaa bunayya al aw la yu'adhibannaka Allah naan wat naa ne yow bunayal xataab di doomi doom su ndaw xataab di boppam lay waxal wat naa ci yàlla dinga ragal yàlla aw la yu'adhibannaka allah wala buur yàlla dina la mbugal yow bunayal xataab moom nag pour jeexal ndax gudd na ba pare waaye lii mooy dunduk saxaabatu rasulillah alayhi salaatu wassalaam koo ci jël ci boppam siiraay boppam la ci boppam lool rek doy na sëkk si moom ci boppam siira la moom nag Seydina Omar ibn al-Khattab ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la nekk noonu war a nga xam ne jamonoom yi mu def lépp mënuñu koo tudd nga xam ne diiwaani bi mu bindee tur yi Seydina Omar ibn al dafa jël waa banu Adi gi nga xam ne moom la bokk dafa ne nit ñi jël leen ngeen am ñu ma chargé ne bind leen turu nit ñi recensé leen ñépp te bu ngeen di commencé ngeen commencé famille yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ay ñi ko gën a jege topp ñi ko gën a jege naka noonu ansaar yi bu ngeen ñëwee ci ñoom commencé leen ci siddiqul ansaar di Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa commencé leen ci moom na nekk tête de képp kuy ñëw yeneen ñépp nit ñépp nañu topp ci moom ku ko gine jege topp ku ko gine jege Seydina Omar ibn al bi ñu ko indilee mbir yi ñu recensé yépp indil ko ko mu téye di xool gis ne ñi ko doon def dañoo commencé famille yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak ñi ko gine jege ñoom Seydina al-Abbas ibn Abdil Muttalib ñoom Seydina Ali ibn Abi Taalib al-Hasan ak al-Husayn sibta aleyhi salaatu wassalaam biñ paree ci ñoon ñu teg ci waa kër Seydina Banu Taym di mbokk Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu directement ñu teg ci Banu Adi Seydina Umar ibn al-Khattab bi mu ko gisee muy famille bi mu bokk mu ne yéen Banu Adi yii lan moo tax ngeen leen di boole ngeen leen di teg ci ginnaaw Seydina waa kër Banu waa kër Abu Bakrin ñii teg leen fi leen yàlla teg mooy ne ba pare ne leen ñu nekk ca gannaaw liste ba ndax ku nekk liste prioritaire la te wax naa ne la lool mooy dotation yi mu doon joxe par rapport ak loolu la mooy ñi jegee ñi njëkk a dugg waa ahlu badrin ak ñi njëkk a dugg ci lislaam ñoo ñoo doon ëppale ak ñi jege yonent bi alayhi salaatu wassalaam waa banu adi am ñoo xam ne muy famille bi mbokk bu ñu yëgee lool ñu def délégation daal di ñëw ci moom Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne ko waaye yow Omar ibn al-Khattab yow xalifa Abu Bakar nga wala xalifa yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga lan moo tax nga bëgg gaay nii def liggéey bu mel nii teg ñu fi ñu war a nekk nga naan gaay nañ jël waa Banu Adi yow ci sa bopp ñu daal di lay teg ca gannaaw mu ne gis ngeen yéen <laughs> yéen waa Banu Adi yéen lan ngeen bëgg lan ngeen bëgg laa wax da ngeen a foog man man ngeen di utilise ngir doxal seeni mbir. wallaahi du demee noon mane ne nañ ñu teg ñun fa ñu nekk buñ ñu tegoon ca gannaaw këyit këyit sama yoon newu ci man Omar kooku mooy Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moo tax bi mu defee lool mu Usaama ibn Zayd hibbu ibn di hibbu rasulillah wa ibn hibbi rasulillah afdalu salaatu wa salaam wa radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma bi nga xamante ne ci dotation yi dafa jël jox ko lu bari loo xamante ne ni joxu ko sax doom ji loo xam ne moom la ñuy jox annuellement wala mensuellement ñi ñuy jox par année di leen ko jox ci xaraaj yi doon ñëw ak yooyu alal ji doon ñëw ñoom Seydina Abdullah ibnu Omar di doomam ñëw ne Omar ibnu al baayam ne ko waa man dàqor naa waa ahlu badrin ak ñii nii nga daal di leen teg te tamit dafa ne woon Hasan ak Husayn radiyallahu taala anhuma ñoom li seen bàyyi di am moom la ñuy am mooy li Seydina Ali di am waaye ñoom li muy am même chose la ñuy am même bu dee ne ay tuut tànk lañu woon jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam seenu ak li yonent bi alayhi salaatu wasalaam li ñu ko jegeeg ni leen soppe woon ak bokk bi mu bokk ñoom nga xam ne dereetam la dogu resam la ñii nii li ñépp ñi gën màgg di am loolu la ñuy am ba pare mu ne Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ne ko waa man comprendre naa yooyu yëpp waaye lan moo tax Usaama ibn Zayd mi man ci l'islam bi def naa fi loo xam ne defu ko te maa fekke naa mooy xeex yu ci ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam yoo xam ne moom fekkewu ko mu ne ko xam nga lu tax ma def ko yow sama doom mooy ne ndax baayam la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginoon a bëgg ko baayam sa baay yow muy ne Zayd ibn Haarisa la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginoon a sopp ko sa baay yow te moom di Usaama mii ngay wax moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginoon sopp ko yow curseur bi nag mooy li mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam la xool ku gën a bokk ci moom ak ku mu gën sopp koo koy ëppale ak koo man di doon ne ko waaw lool ba mu dem moom Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala noonu la woon yi nga xam ne ñoo doon am mooy ki nga xam ne moo doon jiite aj yi gis nañ tamit moom moo ubbi baytul maqdis moom moo créé ci ndigalam ci lañ créé Kuufa tey Basra dëkku yooyu yëpp Qaadisiya dëkku yooyu yëpp ci lañu ko leen créé moom mooy ki nga xam ne moo leen defar di Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah moom nag bi nga xamante ne nii ngir jeexal ci année l'an bi bi nga xamante ne nii ci ak xilaaf ci yónni yonent ci euh, gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw bi mu demee aji moom alayhi salaat moom Umar ibn al jiite aj gi dafa toog def xutba ne mankat damaa gis sama bopp mooy gis naa am benn benn euh, ganaar goo xam ne daf ma cof ñaar ba ñetti cof nee na bi ma ko kiiwee mu ne man gisuma lu dul ne loolu sama faatu la nee na ci benn riwaaya bi nee na ma wax ko asma bintu umaysin radiyallahu taala anha wa ardaaha nekkoon soxnaay jaafar ibn abi taalibin radiyallahu taala anhu wa ardaah waaye ginnaaw gi nekkoon soxnaay seydna abu bakrin siddiq radiyallahu taala anhu wa ardaah waaye ginnaaw gi mu nekkoon soxnaay seydna ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu nee na bi ma ko waxee asmaa bintu umays nettali ko sama gént kooku moom asma radiyallahu taala anha bintu umaysin mu ne ma lool gisuma yow omar lu dul ne mooy sag dee da ngay faatu dañ lay rey moo tax moom seydina omar ibn al-Khattab ni nga xamante ne nii noonu la ko imam ibn Sa'd daal di nettalee nga xamante ne xadiis la boo xam ne bu wér la moom mu jële ko mu ne axbaranaa Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan ad-Dabbi qaala axbaranaa Xusayn ibn Abdirrahmaan an Amr ibn Maymuun di taabi'i bu mag boobu rahimahullah moom muy nettali di wax ni nga xamante ne nii noonu la Seydina Omar ibn al-Khattab ay fanam yu mujj ci àddina bi moom ale moom radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah bu ci biir nettali bi mu ne wa kaana idaa daxala al-masjida qaama bayna sufuufi thumma qaala stawu fa ida stawaw taqaddama fa kabbar fa ida stawaw qaama taqaddama fa kabbara fa lamma kabbara tu'ina qaala fa sami'tuhu yaquul qatalani alkalb aw akalani alkalb maa adri ayyuhumaa qaal wa taara al'ilju fii yadihi sikkiinun zaata tarfayn maa yamurru bi rajulin yaminan wala shimalan illa ta'anahu fa asaaba talaatata ashara rajulan minal muslimiin fa maata minhum tis'a moom Amr ibn Maymuun eh, rahimahullahu ta'aala rahimahullahu ta'aala muy nettali ci biir nettali mu ne te Seydina Umar ibn al-Khattaab am na ci yenn riwaaya dane ci bés bi ñuy rey Seydina Umar ibn al-Khattaab li tax nekkuma woon ci sàppe bi nga xam ne moo topp ci moom dëgg mooy ne moom da doon yor benn yar boo xam ne képp koo xamante ne nii yow sàppe bi jubaloo dala koy bàcc mooy ne bu dee na sàppe yu jóg gaay nga nekk fa di kii di dëngal yooyu dalay bàcc doo kii yar bi nee na looloo tax man Amr ibn Maynun nekkuma woon su ci ki nga sàppi bu njëkk bi nee na ki doxoon sama digganteeg moom mooy Seydina Abdullah ibn Abbas moo nekkoon juste ginnaaw Seydina Omar ibn al-Khattab waaye ñoom Abdurrahman ibn Awf nee na ñoo it ñoo newoon ci sàppi bu njëkk bi nee na moom Seydina Omar ibn al-Khattab bu masoon a dugg ci jàkka ji julli jot day dox entre sàppe yi ba pare naan leen istawu mooy jub loolu imaam bu nekk war nga koo def suñu jàkka yi surtout Sénégal nga xam ne bu ñuy julli même fii da ngay gis wolof yi bu ñuy julli fii sénégalais yi laa ci jublu mooy ne bu dee seen biir la kenn day taxaw fii keneen taxaw fee keneen taxaw foofu loolu yonent bi alayhi salaam wassalaam dane leen mbir yi ngeen taqaloo wala aw la yuxaalifanna allaha laahu bayna qulubikum def leen loolu ngeen sàppe yi jub tànk mbagg mooy ne conc yi nii da di taxaw taqaloo waaye kenn du taxaw fii kee taxaw fee ku nekk di bañ sa laal tànku jàmbur laal ki ci des mu ne def leen loolu wala yàlla dina jàllar bi wëlbati seen xol yi ba dootu ngeen bëggante bu ñu foog ne nag ñàkk bëggante gi am suñu dëkk suñu dëkk yi nga xam ne koo ci gis muy wan sa moroom maa la sob te boo ko wanee ginnaaw mu ne jëw ñaa yéenewula lu baax loolu noonu ci la bokk ci li nga xam ne moo indi affaire boobu ci la bokk ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax la tus la tasawwan la la tu ta suwanna sufuufakum aw la yuxaalifanna allahu bayna quluubikum waat naa ne di ngeen rangale ran seen sàppey jub comme ni nga xam ne noonu la ko jàngale moom alayhi salaatu wasalaam wala yàlla dina daldi jàllar bi seen xol yi ba bu nga xamee dootu ngeen bëggante loolu nag moom naa Umar ibn al-Khattab ku ci doon taxaw la buñ masoo na kii danaan sawwu sufuf sawwu istawu na mbir yi jóg nee na bu ñu jubee du commencé julli feek comme loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la jàngale lu dul ne mbir mi daal di sàppe yi daal dinay jóg bu ko defee fa kabbara moom mu daal di jiitu nag dem taxaw ci minbaru yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci mihrab bi foofu ne la fa muy jiitee daal di julli nee nag fa lamma kabbara lii nag ak suba la woon fajar bi mu kàbbaaree rek taanahu mu daldi koy jam kan moo ko jam nee na man Amr ibn Maymun maa ngi ci ginnaaw nee na dégg rek ci biir bi mu kàbbaaree ma dégg mu naan xatala nii rey na ma alkalbu xaj bi muy al-Ilju di Abu Lu'lu'a Abu Lu'lu' al-Majusi boobale bokkoon ci waa Majus alayhi min allahi maa yastaxiq wala boog mu ne akala lekk na ma alkalbu nee na ma adri xaw xamatuma sax ayyuhuma qaala ndax dane qatalani alkalbu wala akalani alkalb nee na wa taara al-Ilju mooy ñi nga xam ne ñoom ñooñu doon jóge nga xam ne rekku ay jullit doon jóge ci dëkk comme yi nga xam ne dañ ubbi te nekkoon ay yéeféer ñooñu lañ doon wax ay al-ilju moom nag nee na moom di abu lula daal di daw bi mu ko jamee rek daal di daw jam ko ay jam daal di daw nee na mu yor benn ci loxoom ab paaka boo xam ne paaka ñaari boor la mooy dafa am ñaari cat nee na du romb kenn gauche ak droite lu dul jam na ko nee na ci la jame treize personnes ci jullit ñi ci sub ci fajar googu nee na neuf ci ñoom daal gaañu radiyallahu taala anhum nee na nag moom abu di amr ibn maymun mu ne fa lamma ra'a dhalika rajulun min almuslimina taraxa alayhi burnusan lahu liyaxudahu fa lamma danna annahu maxuudun naxara nafsa moom nag abu lu'lu alayhi min allahi maa yastaxiqu bi mu defee lool daldi daw bi mu dawee jam treize ci loolu nga xam ne mooy ne paaka la boo xam ne da cee defoon poison daal di koy denc ay fan nga xam ne bu la jamee il suffit mu kii poison bi day tasaaroo sa yaram moom kay kañ ngay deewati la ñuy wax mais foo jaar di nga dee mu rey ci jam treize neuf ñi dee nee nag bi muy daw noonu mu am kenn ci ñi doon ci julli ñi daal di koy jël benn kii daal di koy sànni ngir jàpp ko bi mu koy sànni mu xam ne léegi ñu jàpp ko rek mu daal di rey boppam moom abu lu'lu ma min allahi yastaxiqu nee na moom moom nee na bi mu jamee seydna omar ibn alxataab mu jàpp moom seydna omar ci loxo abdurrahman ibn awf mi ne woon ci ginnaaw bokkoon ci ñi fe woon mu daal li koy jiite fa sallu alfajra yawma idin salaatan xafiifa seydna abdurrahman ibn awf radiyallahu taala anhu daal leen jullil julli gu gaaw goo xam ne ay qul huwa yooyu la tari ndax jam nañ Seydina Omar ibn al-Khattab nee na moom Amr ibn Maymun ba léegi mu ne mu ne Kanta côté jàkka ji mooy yeneen côté yi ñi newul ci kanam xamuñu li xew ñoom falaa yadruuna mal amri illaa annahum xiina faqaduu sawta Omar ja'aluu yaquluuna subhaanallah subhaanallah ñi nekkoon nag ci sori jàkka ji nekk ci côté yi mooy sàppe yi bu baree ñooñu newuñ ci kanam yëguñ li xew ñoom dañoo jékki-jékki rek déggatuñ baatu Seydina Omar dégg nañ ma ne Allahu akbar mais ñu dégg keneen di jàng ñoom ñu foog ne déggatuñu ko te comme que Seydina Abdurrahman ibn Awf dafa ñëw julli julli ju gaaw te li ko kii préoccupé na ko affaire bi tamit moom ñoom ñu déggatuñ baatu Seydina Omar ñu naan subhaanallah subhaanallah ngir dañu jàpp ne dafa juum ngir ñu naan subhaanallah bi ñuy wax loolu nee na fa lamman sarafoo kaana awwalu man daxala alayhi kaana awwala man daxala Omar ibnu Abbas mu nekk bi nga xam ne nag ci lañ yëkkati Seydina Omar daal di koy yóbbu këram fekk jam nañ ko ki nga xam ne moo njëkk a dugg ci këram fekk ko foofu mooy Seydina Abdullah ibnu Abbas Seydina Omar ibnu al-Xattaab ne ko unzur man qatalanii ne ko yow Abdullah ibnu Abbas demal nga xool ana kan moo ma seetal kan moo ma jam kan moo ma rey fa xaraja ibnu abbaasin si la seydna abdullah ibnu abbaas daal di génne fa jaala saatan thumma ataahu fa qaala gulaamu almughira ibnu shu'ba as-sannaa ne ko mu génn moom seydna abdullah ibnu abbaas radiyallahu taala anhuma daal di wër ci nit ñi laaj information ana kan mooy ki nga xam ne moo rey Omar moo ko jam mu ne ko ki ko rey bi mu agsee mu ne Seydina Omar ibn al ki la rey de mooy jaamu muy booyu al-Mughira ibn ndax al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu moom dafa nekkoon gouverneur ci gouverneuru Seydina Omar yi nekkoon Irak moom moo yónnee woon kii nii Abu Lu'lu' bii moo ko yónnee woon Seydina Omar yónni ko Madinatul Munawwara ngir mu nekk foofu di ko liggéeyal di liggéeyal kan moom ab al-Mughira ibn Abi Shu'ba même bu dee fële la nekk doon ko fay ndax bi mu ñëwee moom dafa ñëw doon kaas ci Seydina Omar naan moom li ko sangam bi liggéeyloo dafa bari te lim koy fay jaru ko mu ne ko lan la mu gaaral ko moom nag mu ñëw gaaral ko ne ko lii la may liggéeyloo mu ne ko ah mais yow lim lay liggéeyloo ak lim lay fay kan baax na mooy ne équivalent na ak li ngay sonn moom nag mu mer ci loolu moo tax mu ci la mere daal di ñëw fekk ko muy julli mu daal di koy jam noonu moom seydna abdullah ibn abbas kon radiyallahu taala anhuma mu ñëw ne ko ki de mooy gulaamul mughira ibn shu'ba mooy gonek muy gonek booyu al mughira ibn shu'ba bi radiyallahu an as-sanna di liggéeykat boobu nga xam ne liggéeykat bu man la woon ci wàllu bant ak yooyu mu ne ko mu ne qaala wa kaana najjaaran te menuisier la woon xaala bi mu ko waxee lool moom seydna abdullah ibn abbas qaala mu ne ko maa lahu qaatalahu qaatalahu wallahi laqad kuntu amartu amartu bihi ma'rufan moom seydna omar ibn al-Khattab mu ne seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anhum ne ko waa lan moo tax moom mu daal di may rey kook yal na ko yàlla yal na ko yàlla alak rek moom lan moo tax mu daal di may rey te waat naa ne lan moo ko dal ba mu daal di may jam moom yal na ko yàlla eh, daldi di alak rek pourtant ne man wallahi man omar nekkoon naa koo xam ne digaloon naa ko li nga xam ne moo gënoon ci moom waxoon naa ko lii war waa ji fay mooy digaloon naa ko njekk laa ko digaloon thumma qaala ginnaaw gi seydna Umar ibn al daldi wax ne alhamdulillahi alladhi lam yaj'al maytati maytati bi yadi rajulin yadda'i al-islam alhamdulillahi alladhi lam yaj'al maytati mu ne alhamdulillah maa ngi sant buur yàlla alladi mi nga xam ne lam yaj'al deful maytati sama dee bi yadi rajulin mu jaare ci góor nit koo xamante ni yadda'i day woote woo al islaam la yaa ñaan yàlla sant naa yàlla ba ki nga xam ne moo ma rey du boo xam ne wala nit koo xam ne même bu dee gëmul diine ji am naafiq la sax yàlla sant naa sama borom ba mu defee ne ki ma rey du koo xam ne day wootewu wu jullit la ndax kii majuus la woon mu ne summa qaala libni abbas ginnaaw gi mu ne seydna abdullah ibn abbas ne ko laqad kunta anta wa abuka tuhibbaani an takthura al-uluja bil madina mu ne ko waaw lii laa leen doon wax mooy ne yow ak sa baay di al abbas ibn abdul muttalib radiyallahu anhuma wa ardaahuma dangeen mës a bëgg ñu mel nii bari ci at ci ci madinatul munawwara mooy ñi nga xam ne du ñu ay jullit ba pare ñu jëli leen fu sori ñu ñëw muy ay jaam yoo xam ne da ngeen leen doon am te gëmuñu yéen dangeen a bëggoon ñu bari biir Madina Seydina Abdullah ibn Abbas ne ko de boo bëggee ñu daal di leen jële leen fi ñoom ñépp mu ne ko ah déet nan ngeen leen fi jëlee abada ma takallamu bi kalaamikum wa bi salaatikum wa nasakoo nusukakum fa qaala lahu nnaas laysa moom Seydina Omar ibn al-Khattab ne ko déet lool nan ngeen ko ma ne manu ngeen leen a delloo loolu c'est impossible afa abadama takallamu bi kalaamikum nan ngeen leen di delloo ginnaaw bi nga xam ne ñëw nañ nekk ak ñun léegi ba dégg suñu langue di wax ak seen di wax langue bi ngeen di wax yéen dégg arab comme ñun ñépp wasallu bi salaatikum ñu dugg ci diine ji ñu ci dugg ci diine ji loolu kay delloo mënatu la am wanasaku sa ñu dugg jaamu yàlla comme ni ngeen koy defee jëf yi ngeen di yàlla digle ci ginnaaw gi nit ñi nag ne ko yow sëy Omar ibn al ne ko yow amiral mu'minin ne ko bul ragal dara lii da ne ko comme si di daral xelam ne ko laysa alayka bas lii du dara léeg mu dem mooy ne affaire bi léeg mu jeex fa daa bi nadidin fa sharabahu bihi fa xaraja min jurhi thumma daa bi labanin fa sharabahu fa xaraja min jurhi bi nga xamante ne nag ci la ñu woowal ko benn médecin waa ji ñëw ne nañ ko jox nabiz nabiz muy tàndarma joo xam ne dañ koy dañ koy def ci benn récipient def ci ndox bàyyi ko quelque kii ba mu xaw a jàpp ndox mi xaw a tàndarma ji mel ni lu lu lu dugg ci ndox mi lool après nga jël ko daal di koy naan bi mu ko naanee ñu jox ko mu naan mbir mi li mu naan génn fi nga xam ne mooy pale bii fi ñu ko jam ni mu ko naanee mu génne noonu ñu daal di koy jox soow mu daldi noonu soow mi soow mi génnaat foofu comme ni nga xamante ni nii noonu la ko naane woon weex tàll mu ne fa lamma dannahu annahu almawt qaala yaa abdallah ibn bi nga xamante ne nag ci la xam ne lii moom am na ci yenn riwaaye yi médecin bi dana ko yow amiral mu'minin defal testament ndax sa lii nii doo ci jóge ndax yi ngay naan muy génn nii mooy ne sa lii doo ci jóge mu ne léegi bi mu xamee ne deewa ci des mu ne mu ne Abdallah di doomam ne ko xoolal ñaata det la am lu ma am ci det boo ko kiiwee Seydina Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma daal di xool nee na wax ko li nga xam ne moom la am ci det mu ne ko ya Abdallah in wafa laha maalu aali Umar fa addiha anni min amwalihim wa in lam tafi amwaaluhum fas'al fiiha bani adiy ibn ka'b wa in lam tafi min amwaalihim fas'al fiiha quraysh wala ta'duhum ila ghayrihim bi mu ko waxee ne ko sa det de temps la mu ne ko yow abdallah xoolal bu dee ne alal waa kër omar de dina mën a fay detam ngeen fay ko ci ci seen alal ñoom waaye bu dee ne ñoom li ngeen xool ngeen seen alal bu ñu ko dajalee sama bor bi moo gën bari ñoom li ñu am mooy nañu ko demal nga laaj banu adi muy seen tribu biñ bokk di adi ibn Kaab nee na boo demee nag bu dee nag ñoom même bu ñu dajalee li waa kër Omar am ak suñu tribu di suñu clan di bani adi amuñu mu ne ko boobu na nga dem laaj waa Quraysh di suñu tribu ndax bani adi clan la ci Quraysh di tribu bu mag bi mu ne nga laaj leen boo leen laajee nag bu leen dépasser bul ñoom bu ñu amul seet leen nu ngeen def waaye bu leen ko dépasser di dem ci ñeneen léegi ginnaaw gi mu ne yaa abdallah ne ko abdallah idhab ila aishata ummi almuminina fa qul lahaa yaqra'u alayka umaru salaam wala taqul amiru almuminin fa inni lastu lahum alyawma bi amir moom seydna abdullah ibn Euh, Omar baayam di Omar ibn al-Khattab gi mu ne ko yow Abdallah demal ne ko demal ci Aïcha ummul mu'minin di yaay jullit ñi radiyallahu ta'ala anha faqul lahaa nee ko boo demee nee ko Omaru yaqra'u alayki assalaam nee ko Omar mu ngi lay nuyu wala taqul amirul mu'minin bu ko ne jiitu jullit ñi moo lay nuyu ndax fa inni man Omar lastu lahumul yawma bi amir nekkuma seen njiit tey ndax à partir de tey ci laay damay génn àddina kon jiiteetuma leen boo demee nee ko Omar moo lay nuyu bu ko wax amirul mu'minin fa inni man Omar lastu lahumul bi amir tey nekkatuma seen njiit ndax kuy dund moom jàpp na ne dee na ba pare ndax xam na ne deewam mooy ñëw te moom dafa nekkoon muhaddas la te lu mu mas a wax comme li naa Abdullah ibn Omar waxoon ne masumaa gis sama baay wax lenn ne jàpp naa ne lii la lu dul ne mbir mi lay nekk lool mu doon mu ne ko kon nag demal nga ne ko moom yaa Aïsha radiyallahu anha nuyul ma ko fa in ba pare ne ko Omar moo lay nuyu waaye bul wax amirul mu'minin ne ko yaquulu nee ko Omar nee na ta'dhaniina lahu an yudfana ma saahibayhi mu ngi laaj ndigal ndax dinga ko may ndigal diñ ko daldi jox ndigal ñu daldi koy suul ak ñaari àndandoowam yi di aleyhi salaatu wassalaam ak seydina abu bakrin radiyallahu anhu moom loolu la bëgg ndax yow Aïcha diñ ko jox ndigal ci loolu ñu bu génnee àddina ñu daldi koy suul foofale ak ñaari àndandoom yi di aleyhi salaatu wassalaam ak abu bakrin radiyallahu anhu nee na fa ataaha ibnu omar fa wajadahaa qaa'idatan tabkii fa sallama alayha thumma qaal yasta'dinu omar ibnu alxattaab an yudfana ma'a saahibayhi abdullah ibnu omar radiyallahu taala anhu daal di jóge foofu dem ci yaa Aïsha radiyallahu anha nee bi ma demee maa ngi ko fekk mu toog di jooy ndax li ko dikkal xam na yëg na xabaar bi këne jam nañ Seydina Omar ibn al moom nag mu toog di jooy ndax lool xam dégg ne moom amaana dootul jóge ci jam bi lu dul ne day génn àddina moom nag Seydina di suñu yaay Aïsha radiyallahu ta'ala anha mu ne maa ko fekk muy jooy ma ne ko yasta'dinu Omar ne ko de mooy laaj ndigal nee na li muy laaj nag nee na ndax est ce que dinañu ko mën a suul ak ñaari ànd ndoowam yi ñi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak seyna abu bakrin di sa baay ndax ñoom seen xabru ci néeg yaay aïsha radiyallahu la nekkoon mooy moom biir néegam fi la xabru yi ne woon yonent bi aleyhi salaatu ñu ngi ko suul nii baayam seyna abu bakar ñu ngi ko suul ci wet gi ci biir néegam moom dafa desoon ci biir néeg bi la ne woon malgré ay bàmmeel la woon moom foofu la dëkkoon moom say saydatu Aïsha radiyallahu anha mu ne ko nag Omar de nee na ndax am na ndigal ndax di nga ko jox ndigal ngir mu mën nekk koo xam ne dañ koy suul foofu noonu ak ñaari àndandoowam yi fii nii moom sayyidatu Aïsha mu kuntu uriduhu li nafsi wala uthirannahu bihi al yawma ala nafsi mu ne Abdallah ibn Omar ne ko maa ngi waat ci yàlla dene bërëb bii fi des ndax benn bërëb a fi des man sama bopp de laa ko bëggaloon man Aïcha dama bëggoon bàyyil ko sama bopp bu ma génnee àddina ñu suul ma ci sama côté boroom kër di yonent bi aleyhi salaatu waaye ak ci sama côté baay di yonent bi di sama baay Abu Bakrin radiyallahu taala anhu waaye nag tey loolu dinaa ëffal sama bopp Omar ibn al mooy li ma bëggoon loolu ak li muy rëy rëy fi man ak ni ko ñépp xame ni mu rëy bokk ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba bàmmeel yu seen bàmmeel jege ni muy kii loolu lépp dinaa ko dindi tey ngir bàyyi bërëb bi ci des ma bàyyi ko Omar ibn al-Khattab bu ko defee ñoom ñu daal di koy mën a suul fii ci bërëb bi fi des mook ak ñaari àndandoowam yi mu ne falam ma jaa qiila hada ibnu omar fa qaala omar ijlisuunii wala irfa'aanii seydna abdullah omar bi mu jógee ci ñu ne ko seydna ñu ne de mu ngi ñëw mu ne yëkkati leen ma ma toog ñu daal di koy yëkkati fa asnadahu rajulun am koo xam ne moo ko téye daal di koy téye ba nga xam ne du daanu mu toog fa qaala mu ne ko maa la dayka lan nga moo nekk fi yow lan nga jële fa ma la yónni woon qaala mu ne ko azinta laka jox na la ndigal nee na mën nañ laa suul foofu noonu boo génnee àddina qaala omar seydna omar ibn alxataab ne ma radiyallahu anhu maa kaana shay'un ahammu ilayya min dhaka min dhalika almadja yaa abdallah ibnu omar unzur ida ana mit unzur ida ana mit fahmilni ala sariri thumma qif bi ala albaab faqul yasta'dinu Umar ibn al fa in adinat lii fa adxilnii wa in lam ta'dan fadfannii fii maqaabiril muslimiin mu ne ko bi ko Seydina Umar Abdullah waxee loolu Seydina Umar ibn al-Khattab bu neex boobu ne ko nangu na mu ñu suul la foofu mu ne amul dara xam ne moom laa ginoon a yitteewoo këbërëb boobu bu ma bu ko defee bu ma génnee àddina ñu suul ma foofu amul dara ci kaw suuf lu ma ginoon bëgg lu dul loolu kon nag ba pare mu ne ko nag yaa abdallah yow abdallah ibnu omar di doomi omar undur xoolal ida ana mittu bu ma deewee man faxmel nii na ngeen ma yenu ala sariiri teg ma ci sama jaaj fi ñuy teg ku dee di ko robi teg ma ci summa xiif boo ñëwee nag ba ca buntu yaay Aisha radiyallahu anha bul ñëw rek dugg tegal sama jaat ci suuf ci bunt bi faqul nga ne yastadinu Umar ibn al-Khattab nga ne Umar ibn al kat moom mooy ñaan digal ndax man nañ ko fee suul mu ne fa in adinat bu dee jox na la ndigal ci loolu fa adxil nii nga door ma ngeen door ma nga door faa dugal ñu daal ma fay suul wa in lam ta'zan bu dee nag nanguwul joxuma ndigal na ngeen ma fad fon nii nang ma suul fii ma maqaabirul muslimiin ci bàmmeelu jullit yi génne leen jël leen ma ngeen suul ma fi nga xam ne muy baqi'ul gharqad fa ñuy suul jullit yi ndax am na ci benn riwaaye ndax dane moom sey Omar damay ragal ne dafa d'accord ndax émotion bi ko jàpp ndax li ma dal metti na ko triste na ba tax muy jooy ma ñëw di ko laaj ci condition yooyu mën naa tax mu ne waaw amaana après bu xelam dalaatee du ko nangu moo tax mu ne ko mu ne ko bu ma demee bu ma génnee àddina bañ teg ma ba nga teg ma ci jaaj bu ngeen ñëwee ba foofu bu leen mu dugal automatiquement mais laajaat leen ko bu nee waaw nag ngeen door ma suul foofu bu nee déet nag bu boobaa ngeen daal may suul feneen fi nga xam ne ci bàmmeel yi nga xam ne moom lañuy suul jullit ñi naka noonu ci la seydna omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu moom génne àddina bi muy laata nag muy génn àddina dane dafa woote ne woowal leen ma dañ ne ko ndax doo moom ndax doo fal doo ut koo xam ne comme li seydna Abu Bakr radiyallahu anhu def daldi ut xalifa fal kenn faqaala laa ajidu ahadan axaqa bi hada al amr min haulaai nnafar alladina tuwaffiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa hum anhum raadin fa ayyuhum istuxlifa fa huwa alxalifa min ba'di fa samma caliyan wa usmaana wa talxata wa zubayra wa abdarahman wa saadan fa in asaabat sa'dan fa dhaaka wa illaa fa ayyuhum istukhlifa falyasta'in bihi fa inni lam a'zilhu an ajzin wala xiyaana moom Seydina Omar ibn al ñu ne ko waa léegi comme que yaa ngi nii di waa ji génn àddina doo ut kenn fal kenn comme li Abu Bakrin Seydina Abu Bakrin defoon bi la falee mu ne man daal trouvé man Omar kenn ci nit ñi koo xam ne moo gën a yeyoo mbir mi muy jiite jullit ñu ludul mbooloo mii nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu dafa génn àddina te bi muy génn àddina moom dafa nekk koo xam ne gërëm na leen ñoom mbooloo moomu mu ne mu cité leen ne Ali ibn Abi Taalib muy Ali Usmaan ibn Affaan Talha ibn Ubaydillah Az-Zubayr ibn al-Awwaam Awf ak Sa'd ibn Abi Waqqas mu ne ñii ñooy ñi nga xam ne mbir mi mënula génn ci ñoom ndax ñoom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñooy ñi gën a yelloo ci daldi wuutu wuutu ci bërëb bii ñoom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn àddina te gërëm na kenn ku nekk ci ñoom ba pare mu ne leen nag ah bu dee nag fa in asaabat sa'dan bu dee ne bi ñuy ñoom juróom benn yooyu dañoo daje daldi tànn ci seen biir bu dee ne Sa'd ibn Abi lañ tànn fadaaka noonu loolu ñu def noonu la wa illaa waaye bu dee moom faluñu ko moom Sa'd ibn Abi fa ayyuhum istukhlifa falyasta'in bihi bu ñu ko falul képp ku ñu fal ci mbooloo mi na jël Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu nga daldi sukkandiku dimbaliku ci moom nooy def dee ko ci boole di ko laaj ay xalaatam deel deel dimbali ko ci Sa'd ibn Abi Waqqaas di xaalu rasulillah alayhi salaatu wassalaam leen fa inni man Omar lam a'zilhu nekkul ne dama ko ba ma ko destitué ndax bi ñu gis Sa'd ibn Abi Waqqaas gisoon nañ ne Irak la ne woon ba waa Irak am benn tuumaal ko fa ne moom buy séddale du jaar yoon ñëw ba jubul ñëw ba ne julli sax manu ko léegi Seydina na radiyallahu anhu daal di koy woolu mu ñëw moom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas bi mu ñëwee mu ne ko ah ñii de lii lañ wax waa Kuufa ñii lii lañ wax ne yow noonu ngay def mu waat ci yàlla ne man defuma lool wax leen nim leen doon jullee julli yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax leen nim deme mu ne man zaaka zannu yaa yaa yaa yaa Saad ne ko lii de mooy njort gi nga xam ne moom laa amoon lii nga wax ci yow ba pare mu yónnee Muhammad ibn Maslama radiyallahu taala anhu ngir mu def inspection ndax wax na li muy doon gouverneur gouverneur te xam ne kan mooy Saad ibn Abi Waqqas waaye doyloowul loolu ndax loolu mooy justice mu ñëw ne Saad ibn Abi Muhammad ibn Maslama nga xam ne ci bu doon suñu langage yu tey moo doon inspecteur général de l'État moo doon xool litige fu mu am wala yooyu ci gouverneur yi moom la Seydina Omar radiyallahu anhu doon yónni ne ko demal nga def enquête bi mu demee moom Seydina Abdullah ibn Maslama radiyallahu Muhammad maanaam Abdullah Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu moom saxaaba la Abdullah ibn Maslama kooku taalibe imaam Maalik la woon ibn Qanab al-Qanabi kooku bokkul kii abd Muhammad laa bëgg a wax Muhammad ibn Maslama radiyallahu taala mu dem Kuufa def enquête bi ba ñépp fu mu dem ñu ne saadu moom ku jub la ba benn jàkka rek benn paa mooy paa ba waxoon ne saadu daal wéy bu dee ne daal ci saadu ngeen ñu laaj moom jubul kiiwul wax li muy wax manu la sax julli saadu yëkkati loxo yi radiyallahu anhu ne yàlla kii de bu dee ne li wax sa jaam bi xam nga ne moom ci boppam xam ne li muy wax du dëgg yàlla nga guddal fanam yokk ko ak ñàkk kat buy dee na dee ci tàbbal ko ci fitna moom noonu la de noonu gudd fan paa boobu mujj gudd fan selmaxa di wër ci dëkk bi non dafa gudd fan ba pare nekk koo xam ne dafa selmaxa waaye bu déggee ay jigéen ñuy wax mu leen di diima làmbaatoog buñ ko waxee mu naan asaaba nii dawatu ar-rajul saalih Sa'd ibn Abi Waqqas naan bi nga xamante ne buñ ko waxee ne ko yow góor gu toll ni yow màggete nii di làmbaatu jigéen yi ci mbedd ñi mu naan li ma dal mooy ñaanu góor gu baax googu di Sa'd naa bi Waqqas ma ma tuumaloon te li ma waxoon du dëgg ñaan gam ma ñaanaloon moo ma dal te moom loolu mooy li nga xam ne moo tax mu ne man ginnaaw gi nag Seydina Omar da ne comme que affaire yi affaire u maslaha la mooy ne jiite ab dëkk du rek waa ji man na ko waaye bu ñëwee ba am ay divergence mieux vaut nga daal di wala gouverneur wala yooyu nga jële ko fa ngir am consensus mu daal di ko fay jële moo tax mu ne leen képp koo xam ne bu ñu falee sand mu nekk xalifa loolu noonu la waaye nag bu dee faluñu ko képp ku ñu fal ci yéen ñii yéen juróom benn yi na sukkandikoo ci sand mu lay dimbali ndax man kat daal ko man daldi wu ma ko de nekkul ne dama ko euh, destituer ndax lan la anzilu an ajir ndax dafa incapable wala xiyaana waaye nekkul ne dama trahir wala ak wor déedéet loolu mooy li nga xamante ne loolu la moom après nag Seydina Omar ci la génn àddina bi nga xamante ne nag ci la génn àddina noonu bañ teg ko ci jàggi nit ñi daldi ñëw di def ay ay kuréel ñëw di ñëw foofu di ko ñaanal di wax di seede seede yu rafet ci moom seydna abdullah ibn abbas comme nim ñëwee ci saxiixayni mu ne wudia omaru ala sariirihi fatakannafahu nnaas yad'uuna wa yusalluun qabla an yurfa'a wa ana fiihim falam yura'ni falam yaruni falam yaruni illaa rajulun aaxidun fa idaa caliyun fataraxama ala omar wa qaala maa xallafta ahadan ahaba ilaya an alqa allaha bi misli camalihi mink wa aymu llah in kuntu la adunnu an yajcalaka allahu maa saaxibayk wa maa saaxibayka wa xasbi wa xasibtu anni kuntu kasiiran asmacu nnabiya sallallahu alayhi wa sallam yaquul dahabtu ana wa abu bakrin wa omar wa daxaltu ana wa abu bakrin wa omar wa xarajtu ana wa abu bakrin wa omar seydna abdullah ibn abbas radiallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne bi ñu tegee seydna omar ci lalu bi mu génnee àddina bañ muur ko daal koy teg foofu nee na nit ñi nag di ñëw di def ay kuréel di ñëw di ko ñaan nii di ko ñaanal tamit di julli julleeg ñéew di julli di ko jullee laata ñu koy yëkkati ngir yóbbu ko fi nga xam ne fa koy denc nee na wa ana fiihim taman abdullah ibn abbasin radiallahu taala anhum maa ngi ci biir mbooloo mi ñoom ñépp ñu jàq triste nee na falam yaron nii illaa rajulun aaxidun mankibi nee na man daal ni ma taxawe noonu di xool nit ñi ak seen bariwaay ñëw di wër néew ñëw ci néew bi di julli di ko jullee waaye di ko ñaanal nee na ni ma taxawe noonu ci la ma kenn daal teg ma dégg ma gis yëkku laal sama mbagg teg loxoom ci sama mbagg yi sama mbagg nee na ma xool fa ida aliyun muy seydina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu fataraxama mu daldi ñaanal ak yërmande seydna omar ibn al-Xattaab ne raxmatullaahi ala omar yal na yërmande yàlla nekk ci seydna omar ibn al mii tëdd mu ne waqaala moom mu ne abdullah ibn abbas mu ne seydna ali ne radiyallahu anhu maa xallafta ahadan maa ngi waat ne yow mii tëdd di omar maa xallafta ahadan bàyyiwoo sa ginnaaw kenn ahabba ilayya koo xam ne moom laa gën a sopp man ali an alqallaaha bu may génn àddina di dajeeg yàlla bi mithli amalihi mink man amoo ko bàyyi sa ginnaaw koo xam ne ginnaa sopp man bu ma génnee àddina man ali présenté bu may présenté sama borom présenté ko jëf yu mel noonu ko yow say jëf am na ci yenn riwaaye yi dane ba'da rasulillah dane yow Omar de bàyyi dane amul kenn ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wasalaam koo xamante ne nii bàyyi na man Ali bëgg naa bu may génn àddina présenter yàlla jëf yu mel noonu que jëf yi mu jëf téere jëf yu mel noonu que yow sa jëf sa séere jëf ginnaaw téere jëf yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yow Omar yaay ki nga xam ne bu ma sañoon man Ali bu may génn àddina de téere jëf yu mel ni sa moom laay présenté borom bi subhaanahu wa taala wa aymullah moom seydna ali di wax ba léegi mu ne tam maa ngi wàcc yàlla ne man de yàgg naa dégg yonent bi alayhi man yàgg naa am njortu gu rafet këne yàlla dina la boole ak sa ñaari àndandoo yi di yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak abu bakrin radiyallahu anhu mu ne taman seydna ali wa xasibtu anni te jàpp na lu bari loo xam ni asma'u dégg naa annabiya yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax naan yaquulu mu naan dhahabtu dem naa ana man yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa abu ak abu wa umar ak umar mu ne ñaata yon laa dégg yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax loolu naan dem naa man ak abu ak umar naan wa daxaltu dugg naa man yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa abu bakrin ak abu bakrin wa omar ak omar wa xarajtu naan génn naa ana man yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa abu bakrin ak abu bakrin wa omar ak seydina omar ibn al-Xattaab loolu mooy seede yi nga xam ne moom la ko seydina ali ibn abi taalib asadullahi al-gaalib ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaahu daldi seede ci moom seede yi bari na waaye incha allah loolu doy na kon nag seydna Umar ibn al moom mi nga xamante ne nii moo yëkkati drapeau ak discussion ak di weccante ay xalaat ci xew-xew yi nga xam ne ñoo doon xew te teg ci ñëwu ci woon amul dara loo xam ne mas nay xew lu bees lu dul ne day dajale saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom ñépp lay dajale ngir ñu wax ci joxe ci lan lañ ci xalaat moom seydna omar radiyallahu taala anhu mu dool mu daldi ciy door wax dara moom nag seydna omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi nga xamante ne nii ci lay génn àddina ci laram boobu Seydina Othman ibn Affan moo ñu nettali ay dernier instant wam na noonu tamit jële nañ ko ci Seydina Omar euh, Abdullah ibn Omar comme ni nga xam ne noonu la ko imaam at-Tabarani soro fil Kabir wa ibn al-Mubarak tamit soro na ko di Abdullah ibn al-Mubarak na noonu Abu Dawud soro na ci az-Zuhd na imaam Abu Nu'aym soro na ci isnaad boo xam ne bu saxiix la imaam al-Haythami nee la xasan la Abdullah ibn Omar mu ne bi muy génn àddina moom baayam di Seydina Omar ibn al-Khattab mu ne kaana ra'su Omar ala fakhidhi fi maradihi alladhi maata fihi fa qaala lahu da' ra'si ala al-ardi fa qultu wa maa alayka kaana ala al-ardi aw ala fakhidhi fa qaala da'hu ala al-ardi fa wada'ahu ala al-ardi fa qaala waylii wa waylun wa ummi in lam yarhamni rabbi waylii wa waylu ummi in lam yaghfir li yarhamni rabbi waylii wa waylu abdullah ibnu omar radiallahu mu ne bopp seydna omar ibnu alxataab bi muy génn àddina mu ngi tegu ci sama pooj bi laa ko tegoon daldi koy wéer mu teg boppam ci sama pooj bi ginnaaw gi mu ne ma ya abdallah i eh abdallah da' ra'si ala ard jëlal sama bopp sama bopp bi bàyyil mu tegu ci suuf tegal sama bopp bi ci suuf nee na moom mu ne ko moom seydna abdullah ibnu abbas wama abdullah ibnu omar di doom ji radiyallahu anhuma wama aleyka kaana ala al ardi ala faxidi ne ko lan mooy différence bi mu nekk sama pooj ak sama ak mu nekk ci suuf si bàyyil mu nekk sama sama pooj bi garaawul tëddal bàyyil sa bopp bi ci sama pooj bi du dara mu ne ko daawu alal ardi teg ko ci suuf laa wa abdallah tegal sama bopp ci suuf wax ko ko ñetti yoon ci riwaaye seydna Usmaan ibn Affan bi moom nga xam ne même ri ci riwaaye bii beneen version boo xam ne ci seydna Umar ibn Usmaan mu ne ana axirukum ahdan bi Umar radiyallahu anhu daxaltu alayhi wa ra'suhu fi hijri ibnihi abdillah fa qaala da' ra'si ala al-ard fa qaala fa hal fakhidhi wal ard sawa fa qaala da' ra'si ala al-ard fa qaala fa hal fakhidhi wal ard sawa fa qaala da' fakhidhi fa da' ra'si bil ard laa umma laka fi ath-thaniya aw ath-thalitha wa sami'tuhu yaqul waylii wa wayla ummi in lam lii rabbi moom seydna Usmaan ibn Affan di rebondir ci nettalib seydna Omar Abdullah bi mu ne man Usmaan radiyallahu anhu maa fekke dugg ci seydna Omar ibn al-Khattab muy génn àddina nee na ko fekk mu ngi teg boppam ci pooju doom ji ni Abdullah mu ne ko yow Abdullah da rasi alal ardi jëlal sama bopp nga teg ko ci sa pooj bi te teg ko ci suuf si fa qaala moom abdullah ne ko fa hal ndax sama pooj beeg suuf si du benn rek mu ne ko abdallah dan rasi alal jëlal sama bopp bi nga teg ko ci suuf si abdallah ko ci sa pooj bi mu nekk laa wax waxaat ko abdullah ibnu omar ne ko fahal faxidi wal ard illa sawa ne ko ndax sama pooj beeg suuf si du benn rek fa qaala mu ne ko dan ma ne ko abdallah dan faxidi ala laa umma laka fi thaniya aw thalitha ne ko waaye yow ma ne abdallah jëlal sama bopp bi nga teg ko ci suuf si laa wax te teggi ko sa sa sa pooj bi laa la wax mer ne ko teggi teg ma ci suuf wa ba pare bi mu ko tegee mu ne way lii woonaa sama toskare man Umar ibn al-Khattab wa wayla ummi woonaa sama toskareg yaay illam yaghfir lii rabbi bu ma sama boroom yërëmul bu ma sama boroom jéggalul woonaa sama toskare woonaa sama toskareg yaay bu ma sama boroom jéggalul loolu mooy li Seydina Umar ibn al-Khattab doon wax nga xamante ne nii jéggalu boroom bi subhaanahu wa mooy mujjeel li nga xam ne li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne bu kenn ci yéen génn àddina lu dul mu rafet njortu ci boroomam subhaanahu mu ne bu ko boroomam yërëmul de toskare ñeel na ko toskare ñeel na yaayam waaye jamono joo xamante ne nii comme li ko sama sëriñ ba waxe woon mu ne xoolal Seydina Omar ibn al-Khattab bu dee moom mooy wax lii ci jamono joo xamante ne nii ñun ñi nga xam ne ñoo nuur ci ay bàkkaar suba ngoon di pretànd ku nekk ñu jàpp ne ñoo la gën di wax ci suñu lisaanul xaal si suñu làmmeñu intérieur waaye tamit di ko wax ci suñu lisaanul xaal làmmeñu leer wi in lam adxulil janna faman yadxulaha man mii ku nekk di wax sa boroom sa bopp ak sa bàkkaar yum bari nga jàpp ne tey buñ ne woon àjjana kenn fay dugg ci nit ñi nga jàpp ne yow la doon ku nekk naan ana bu ma duggul àjjana man ana kan moo koy dugg jamono joo xam ne Seydina Umar ibn al-Khattab ak li ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis niñ ko ak yooyu yépp mu ne waylii wa waylu ummi waat naa ne woonaa sama toskare woonaa sama toskare yaay in lam yarham nii wala yaghfir nii bu ma yërëmul wala bu ma jéggalul rabbi sama boroom kook mooy seydna Umar ibn al-Khattab yaa raafi'an raayata shura wa xaarisuha jazaaka rabbuka xayran an muhibbiha ra'yul jamaacati laa tashqal bilaadu bihi raghmal xilaafi wa ra'yul fardi yushqiha in jaa fi shiddatin qawmun sharaktahum fi ljuuci xatta tanjali canhum gawaashiha juucu lxalifati waddunya biqabdatihi manzilatun fi zuhdi subxaana muuliha faman yubaari abaa xafsin wasiiratihi aw man yuxaawilu lilfaaruqi tashbiiha yowma ishtahat zawjuhu lxalwaa faqaala laha min ayna lii thamanul xalwa fa ashriha maa zaada an qóotinaa fal muslimuuna bihi awlaa fa quumi li baytil maali ruddeeha kadaaka axlaaquhu kaanat wa maa cahidat bacda nubuwati axlaaqun tuxaakiiha bacda siddiiqil ummati abi bakrin radiyallahu tacaala canhu alhamdulillahi alladi hadaana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah kooku mooy seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa mathwaah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin subxaana rabbika rabbil cizzati cammaa yasifuun wa salaamun calal mursaliin walhamdu lillaahi rabbil caalamiin